Euh, euh, juddu gi révélation bi bàyyi génn àddina gi daal di tànn hijra gi moom xam nga Seydina Omar ibn al la ci biir ne ndax ci la euh, farraqa ndax al-hijra moom farraqat moo tàqali diggante caaxaan ak neen imaam al-Hafiz rahimahullah mu ne Ah, am na ñu ne da gis ni yii ay date la yoo xam ne yu yu capital la yu yu yu yu yu la ci l'islam muy juddu gi gàddaay gi juddu gi révélation bi gàddaay gi ak gaay ak génn àddina alayhi salaatu wassalaam ah léegi nga ne ma waa lan moo tax ñoom ñu bàyyi yooyu tànn gàddaay gi imaam alxaafis ne am na ñu ne am na ku ne ci boroom xam-xam yi raxmatullah mu ne ñoom date yi yëpp yu symbolique la fa rajjaha indahum ja'luha min alhijra li anna almawlida walmab'atha laa yaxlu waaxidun minhuma min annizaa fi ta'yin as mu ne ñoom dañoo dañu nootal dafa noot ci ñoom saxaaba yooyu radiyallahu anhum dajale woon ngir taxawal calendrier islamique ñu def ko ci gàddaay gi ndax kat juddu gi ak révélation bi amul benn ci ñaari dat yooyu ci ñaari xew-xew yoo xam yoo yooyu bu ci mucc ci xëccoo ngir ne date précise la gisoon nañ ko que ne que ne ak sàngam pil wala weer sàngam pil la xewoon loolu gis nañu judd gi ni mu ay wax amul fiili ñii nay at avant ñii nay at après comme ni ñu ko gisoon ci début ba waaye dikkug révélation bi même chose ci début jataay bi rek gisoon nañ imaam ibn euh, Abbas ne yonent mi alayhi salaatu wa dañ ko yónni fekk mu ngi am 43 ans te yooyu waxoon nañ ko ba ñu tollee ci loolu gis nga ni mu bare woon walla dat yi ni mu wuute woon mu ne ndax loolu amul benn ci ñaar yooyu yoo xam ne mucc na ci lan ci xëccoo ak tamit mën a définir exactement ne dat bii la xewoon mu ne wa am maa nga ne ko waa léegi kon mu des lan euh, gaañu gi ak gàddaay mu ne wa amma waqtul wafaati fa aradu anhu lima tu lima tuqi'a bi dhikrihi lima tuqi'a bi dhikrihi min al asafi alayhi fanhasara fil hijra kantaa nag li tax jëluñu commencé calendrier islamique euh, at mi nga xamante ne nii moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di génne àddina loolu ñoom dañ koo bàyyi wan ko ginnaaw ndax li nga xam ne da leen koy fàttali buñ ko defoon calendrier da leen di fàttale da di fàttali tout le temps njàqare gi nga xam ne moom la génn yonent bi alayhi salaatu wasallam génn àddina tegoon ñu bañ nag loolu ñu daal di koy bàyyi di fàttale ko tout le temps metti mu leen tegoon ba mu génnee àddina alayhi salaatu wassalaam léegi nag mbir yi daal di lan moo fi des hijra bi daal di fiy des léegi nga ne waa loolu baax na waa rabiul awal lan moo tax ñu def rabiul awal moom ñu bàyyi fi rabiul awal te moom ci li gën a siiw mooy ne ci la agsi madinatul munawwara xam nga loolu euh, sax wuute la gisoon nañ wuute yi bi ñuy wax bi mu agsee wax yi ci am ñii ne am na li imaam alxaakim waxoon ak yooyu ne lii mooy li gën a siiw mais am na ñeneen ñu wax leneen pour wax la ne euh, que waa léegi kon lan moo tax ñu daal di fiy bàyyi rabiul awal bi ñu xamee ne léegi hijra gi la lu tax commencé wu ñu weeru ah, calendrier musulman commencé wul rabiul awal muy weeru gàmmu commencé muharram <clears throat> mu ne li an li anna ibtidaa al azmi ala al hijrati kaana fil muharram idil bay'atu waqa'at fi asna idil xijjati wa hiya maqdamatul hijra wa hiya muqaddimatul hijra fa kaana awwalu hilaalin istahalla ba'dal bay'ati wal 'azmi 'alal hijrati hilaalul muharram fanaasaba an yuj'ala an yaj'ala mubt an yuj'ala mubtada wala an yaj'ala an yuj'ala mubtada imaam alxaafis teg ci ne wa hada aqwa ma waqaftu alayhi min munasabati al ibtidaai bil muharram mu ne ba léegi day nettali du waxam de imaam alxaafis ci alfath da da ne waqad abda baaduhum am na kenn ci boroom xam-xam yi ku indi xalaat bu bu bu jéggi bu rafet bu xam ne génne ko feeñal ko muy muy wax ju am solo léegi kooku di ne di continuer ba léegi mu ne ginnaaw bi ñu waxee li tax ñu bàyyi fi gé faatu gi génn àddina gi mooy génn àddina gi juddu gi ak ak début révélation bi léegi mu léegi mu des lan moo tax ñu bàyyi fi muharram kii rabiul awal daal di ñëw moom daal di koy def kii muharram mu ne ndax début dogu gi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di dogu ngir gàddaay ci muharram la woon mu ne waaw ndax lan idil bay'atu ndax bay'atul aqaba bu mujj bi waqaat fi asna idil xijja ci biir dul xijja gisoon nañ ni le douze ci weeru ajji tabaski dul xijja ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daje woon ci ayaamu tashriq yi fa la daje woon ak waa ahlul madina ñi ci gëmoon fële ca jabalu mina ca montagne ci mina foofu ca xurwa moo tax mu ne ndax idil bay'atu jaayante googu waqaat dafa xew fi asna'i au cours de Dhul Hijja le la woon te loolu wa hiya muqaddimatul hijra loolu moo doon li jiit jiital li jiital prémisse gu hijra gi mooy laytaayal hijra bi mooy li ko jiitu ndax fa la ñu d'accord ba ne ko mën ngaa ñëw te loolu fin mu ngi au cours le dul hijja la woon fa kaana awwalu hilaalin istahalla ba'da al bay'a weer wi njëkk a ñëw nag bi njëkk a mooy bi weeru dul hijja jeexee weer wi ci tegu automatiquement mooy muharram ba'dal bay' wal azm ala al ginnaaw bi nga xam ne ci la jaayante ñoom ci dul hijja jël décision daal di ci taxaw moom alayhi salaatu wasalaam ngir gàddaay yi weer wi ci teg automatiquement mooy muharram fanaasa ba mu daal di approprier nag ñu dal di commencer foofu def ko début atu julli moo tax imaam al ne wax jii nag lii nii mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër loo xam ne man ci laa teg sama loxo ci laa gis samay gëstu yu bari lii mooy li gën a dëgër loo xam ne gis naa ko ci li nga xam ne moo tax ñu daal di commencer muharram wallahu am kon loolu mu nekkoon lu am solo nga xam ne ci hijra gii la jóge ci lañu amee calendrier islamique muy lu am solo loo xam ne nit ñi dañ koo war a jullit ñi dañ koo war a téye di ko xam te léegi aka tumuranke jullit boo xam ne man na limal weeru lislaam yi fan la commencé fan la jeexe ñaar yooyu rek ñu bari xamul yàlla tere nag nga naan ko limal ma yëpp wala limal ma ci ñeent Allahu akbar ñu jàpp ne décembre janvier février yooyu la quoi alors que calendrier boobu li ci aju ci sa jaamu yàlla koor gi mu dee yow xamoo sa calendrier loolu moo ñu dal léegi àddina bi wërngal këpp fu nekk nga dégg fa problème kañ la koor bi commencé kañ lay jeex xam nga ñun ci lañu nekk tey tey jii le vingt neuf le euh, vingt 1436 ginnaaw gàddaayu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam walillaahi alhamdu wal minna euh, ñun ci loolu lañ nekk Chaban l'an 1436 tey di le 29 ba léegi mooy di xaar Ramadan soit suba walla ginnaaw suba ba léegi gaa yi am problème weer yu bari xamuñu fay koor gars bu amee benn weer jàpp ne mooy premier janvier ba 31 janvier non non du loolu ah ash-shahru hakaza hakaza weer ci l'islam 30 lay doon wala mu nekk 31 te yiñ lay wax yépp ku ko def fa eh, fii fa eh, kii eh, siyaamu shahrayni ñaari weer mutataabi'ayni yu tegaloo min qabli an yatamassa comme ku def bihaar yooyu weeru weeru la mooy li wolof yi naan weeru wolof mooy loolu doo ko jàpp le le 31 janvier comme le premier janvier laa commencé damay déedéet du loolu ah weeru jullit la loolu nag boo ko xamul sa jaamu yàlla manu la taxaw te léegi lu tumuranke la boo tax problème tabaski kaj laak yooyu am ndax tamit mbir yi ci weer wi la kalu suumu li li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum fa atimmu sha'bana thalathina yonent bi alayhi salaatu wasalaam woor leen li ru'yatihi pas vision wu horoscope wala ay kii nu mu tudd maanaam horoscope euh, télescope non wala vision satellite du yooyu ah li ru'yatihi ngeen gis ko vision oculaire wa aftaru dog seen koor génn ci ramadan li ru'yatihi bu ngeen gisee weer fa in ghumma mooy bu nëbboo mooy bu fi weer wi sax satellite yëpp ne la weer waa ngi fi mais vi ay bët manu koo gis lool kenn du basé wu ci lan ci satellite yi ndax lan fa in ghumma loolu day wane ne weer waa ngi fi nuage yee tax kay bu dul woon loolu dina ko wax moom alayhi salaatu wasalaam bu amee ay nuage ba nëbbu ba tax manu ngeen koo gis matal leen Sha'ban matal ko trente bu trente yi matee na ngeen door a commencer moo tax loolu lu am solo la nga gis ne weer yi amee solo weeru lislaam yi nag mu ngi commencé ci muharram comme ni ñu ko waxee sànq ginnaaw muharram safar ginnaaw safar rabi'ul awwal ginnaaw rabi'ul awwal rabi'ul thani ginnaaw boobu dañ koy wax tamit rabi'ul axir al rabi'ul dañ ko koy wax al bu mujj bi rabiul awal ak rabiul thani mooy bu njëkk bi rabiul awal mooy weeru gàmm ginnaaw boobu jumaadal ula ak jumaada san al thaniya dañ koy wax tam al axira jumaada thaniya ginnaaw loolu rajab shaaban ramadan shawwal dhul qa'da dhul hijja mu jeex muharram safar rabi'ul awwal rabi'u thani jumaadal ula jumaadal thaniya rajab shaaban ramadan shawwal dhul qa'da ak dhul hijja loolu mooy li nga xam ne mooy atu jullit ñi euh, loolu lu am solo loo xam ne nag jar na bàyyi xel ci naka noonu ci lañuy tëji kon suñu bunt boobu Euh, bala ñu jeexal ñu xool li nga xam ne moom la ci boroom xilaas wax di sayidul xaaji malik radiallahu taala anhu wa ardaa euh, lu gudd la nag bunt yi bii nii bu gudd gudd gudd gudd la ci indi moo tax bu ñu naree indi lépp moom daanaka kuur la kuur kuur la kuur kuur tout kuur mooy ne jataay boo xam ne pour lii rek la moo tax dañ koy gàttal tànn ci yenn ci abyaat yi incha allah daal di koy euh, barkeeloo tëj ko suñu jotaay bi moom Seydou El Hadj Malick radiyallahu taala anhu muy commencé doon wax ci bunt boobu ci wàllu li nga xamante ne mooy gàddaay gi mu ngi ko tàmbalee fi mu doon wax naan wa haajara sahbu arsalan muhaajiratan foofu noonu. ba ni nga xam ne ci lay wax lii dafa commencé hijraay saxaaba yi radiyallahu anhum ak dajaloo bi nga xam ne moom la waa Quraysh daal di dajaloo euh, daaru nadwa mu jóge foofu daal di dugg ci gàddaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak accueil bi nga xam ne moom la ko waa euh, Madina doon xaar ak fan la dal ba ni mu àggee ba gëléem gi yës kon muy tàmbalee foofu mu ne wa haajara saxbu wa haajara saxbu mu daldi gàddaay asax bu de saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum nekk ay pàcc-pàcc di dem comme ni nga xamante ne nii noonu lañu ko gise woon muhaajiratan ñuy génn di gàddaay yi ñoom di saxaaba yooyu def ay kuréelu kuréel di dem ba ni nga xam ne ci lay wax li taxoon ñu génn li taxoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam génn mu ne alaa qurayshun bi daari nadwati ijtama'u alaa qurayshun bi daari nadwati ijtama'u xawfa rasuuli wa najdiyun bi xizbihim wa ajma'a al-kullu li-i'tifaa'i maa 'alimu bi anna dhaalika nuurullahi fil qidami wa yamkuruuna itiraaran zaaka da'buhum wa yamkuru allahu itmaaman li dullihimi warruuxu qad adina almuxtaara hijratahu ilaa maqaami wafaa'i alcahdi wazamani والروح قد أذن المختار هجرته إلى مقام وفاء العهد والذمم وقال لا تستبت يا خيرة الكرم على فراشك والأعداء في همم جاء الرسول عتيقا في تقنعه نحر الظهيرة في هم ومعتزم qaalu laqad jaa'anaa fi gayri saa'atihi wa daala amrun ataa min rabbina alxakami wa qaala axrij biman fi lbayti qaala lahu wa gayra ahlika maa fi lbayti min arimi wa qaala qad jaa'anaa maa kuntu muntadiran min idni hijratinaa liddaari fahtazimi qaala istihaaban wa id qaala nabiyu na'am bakaa suruuran kaman fi shiddatil alami wastaghrabat wa taquulu al-bintu aa'ishatun maa kuntu adrii bukaa'an fi suruurihimi wa qad a'adda abuu bakrin lihijratihi raahilatayni jazaahu llaahu dhu ni'ami ixdaahuma qad sharaaha albadru macjilatan tudcaa bicadbaa axaddis amraha wasini waqad anaaba caliyan kay yarudda ilaa dawi lamaanaati iyaaha bilaa yatami ba fi muy waxee naan wasalhum wayla shamlin xaa'ibiina idaa darrat turaabal muqaffi fi ru'uusihim yaasiinu yaqra'u yaasiinan fajaa'a lahu wiqaayatun lam yanal man kaana fil ujumi Seydi El Hadji Malick kon radiyallahu ta'aala anhu mu ne wa haajara sahbu ginnaaw bi mu waxee lool ne saxaaba yi di kon gàddaay nekk ay mbooloo wi mbooloo di gàddaay mu ñëw ci li nga xam ne moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam gàddaay mu naa alaa xanaa yëgoo boo yëgul ma yëgal la alaa waawee qurayshun waa quraysh di kuffaar di bi daarin nadwati ji tamaaw ñoom dañu nga dajaloo ci daarun nadwa di foofale muy fa ñu doon dajaloo di baytu Qusay di kërug seen maam Qusay waa lan moo tax ñu dajaloo fa mu ne xaw xawfa rasuuli ndax tiit ragal yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di génn te ba ñu dajaloowee mu ne wa najdiyun bi hizbihimi am na koo xamante ne Najd la jóge di Iblis la en la askane la boppam bokk ci ñi nga xamante ne nii ñu nga fa woon booloog ñoom ngir waxtaan ak sottante xalaat ci nan lañuy def ak mu ne waa jama'al kullu lil itfaa'i ma alimu bi anna dhalika nuurullahi fil qidami mu ne wa ajma'al kullu ba ñu dajaloo nag foofale ci daaru nadwa ñoom ñépp ñu daldi dajaloo seen daje ba lan moo ko waral mu ne li itfa e ngir fay lan dañoo bëggoon a fay leerug yàlla gi di alayhi salaatu wassalaam waaye fay leerug yàlla gi di ndax xam nañ ne bu ñu ko éliminer woon jamono jooj te l'islam bi matul mooy l'islam fa yem mu ne waaye ñoom de ñoom xamuñu maa alimu waaye waaye ñooñu xamuñu bi anna kene zalika yonent bii nuurullahi mooy leerug yàlla di fil qidami ci loo xam ne ci lu jiitu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla dogal na ci lu jiitu mooy leeram gi nga xamante ne seen yii nii taxul mu fay oh, oh. ah mukk ñoom loolu xamuñu ko won looloo taxoon ñu dajaloo mu ne nag bañ dajaloo we wayam koro nagatiraran zaka da'buhum wayam korollahu itmaman li dhullihimi mu ne wayam korona ñoom ñu ngay doon tërali plan irtiraaram ngir woru yonent bi alay ndax seenug woru ñoom seenug woru tax na ñu ne wéy dañuy tax dañuy jóg ngir fexeel yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ba lislaam bii du continuer mu ne daaka gis nga lii nag di dajaloo ngir damm l'islam comme li ñu ko waxe woon zaake lii de da mooy li nga xam ne mooy seen habitude mooy seen seen mbaax mbaaxu yéeféer ca maam aadama ba léegi alayhi salaatu wassalaam mooy ñu ñu damm ne diine religion bëgguñu ko surtout religion boo xam ne religion dëgg la mu ne waaye wayam kurullahu itmaaman li dullihimi ba ñuy def lool buur yàlla moom new fi di tëralantey plan dogal na ngir matal dogal na matal toroxtaange gi nga xam ne moom la leen yàgg toroxal ñoom kuffaaru Qurayshi ni waa kan moo jox yonent bi alayhi salaatu wasalaam digal mu gàddaay kan moo ko xamal réunion gaa yi huis clos mu ne war ruuhu qad adina al ilaa maqaami wafaa'il ahdi wa dhimami mu ne dangaa bëgg a xam ki nga xam ne moo ko jox ndigal mooy yonent mooy jibril alayhi salaatu wassalaam war ruuxu seydinaa jibril alayhi salaam qad adina dëgg-dëgg jox ndigal almuxtaara ki ñi tànn di yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ko jox jottali ko ndigalu borom bi subhaanahu wa taala ci mu gàddaay jëm fan ci bërëb boo xamante ne nii bërëb la boo xam ne dañ fay matale kóllëre yi ak accords yi jëloon muy waa lamsaar foofu la ca madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam waa ba mu ñëwee nan la ko waxe mu ne dane ko wa qaala laa tastabit yaa xiiratal kuramaa ala firaashika wal a'daa'u fi himami dane ko bul fanaan sa néeg yow ngën di mbindeef yow mën ngeen ji ñi tedd ñi ci sa kaw lal ndax kat noon yi ñu ngi ci benn jël nañ yitte gu mat lañ àndal ngir faat la moo tax bam ko ko waxee nag mu ne jaa ar-rasuulu atiqan fi taqannu'i nahra adh-dhahirati fi hammin wa mu'tazami mu ne ca na mu gën a gaawe ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam fekk mu ngi muur bopp bi ñëw ci seydina as-siddiq radiyallahu taala anhu am bi muy agsi mu ngi ànd ak yitte gu waaye pastéef bu rëy ak dogu ngir wax ko loolu ngir ñu waajal seen gàddaay gi moom alayhi salaatu wassalaam ak siddiquhu al mu'azzamu di seydina abu bakrin radiyallahu taala anhu wa arda mu ne qaalu laqad jaa'anaa fi gayri saatihi wa daa la amrun ataa min rabbina alxakami ba muy ñëw nag ba ko waa kër Seydina Abu Bakr gisee dañ ne aa laqad dëgg-dëgg jaa'anaa dikkal nañu moom alayhi salaatu wassalaam fi gayri saatihi ci jamono joo xam ne doomuñu ci woon dikkal ndax gisoon nañ xadiis sayyidatu Aisha ba radiyallahu anha bam ne amul benn bés bu doon romb lu yonent mi alayhi ñëw suba ak ngoon mu ñëw nag heure bii ci nahara zahirati fekk jant bi tàng jër nekk au fii hammin wa moom ñu ne ñoom kon dikkal nañu li li heure boo xam ne doonu ko woon ñëw kon de mbir moo xew tukkee min rabbina alxakami ci suñu borom li nga xam ne mooy boroomi àtte borom xereñ ak àtte mu ne waqaala bi mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam mel nañ ne ko waa bi mu ñëwee moom lan la wax mu ne waqaala axrij bi man fi lbayti qaala lahu wa ghayra ahlika ma fi lbayti min arimi sëy naa rasulillah alayhi afdalu salaatu wasalaam agsi ne ko ne seydna abubakar axrij génneel bi man fil bayti képp ku nekk ci kër gi sa kër génn ndax li ñuy wax dafa am solo seydna abubakar tontu ko ne qaala lahu wa ghayra ahlika kër gi la ku dul sa ñoñ new ñu mi maa fil bayti min arimi kenn ku sa waa kër te loo bëgg loo bañ mu siiw mu génn ci biti du fi génn kenn ku dul sa waa kër new Seydina Abu nag ginnaaw loolu lu mu wax bi mu yëgee ne kon yonent bi alayhi salaatu salaam day gàddaay mu ne wa qaala qad jaa'anaa ma yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko comme que kon rassuré wu kon fii lu ñu fi wax du génn mu ne ko wa qaala qad jaa'anaa ma kuntu muntadhiran min idni hijratinaa liddaari fahtazimii mu ne Seydina Abu Bakar li tax ma dikkal la mooy dikkal nañu li nga xam ne moom laa doon xaar ci suñu digalu ndigalu gàddaay yi ngir dem Madinatul Munawwara kon nag takkul ba dëgër waajalal fahtazimi jëlal décision bu ferme qaala léegi lan la Seydina Abu Bakar mu ne qaala istihaaban wa idh qaala an-nabiyyu na'am bakaa suruuran kaman fi shiddatil anami bi yonent salaatu wasalaam waxee lool nee na mu ne ko istihaaban Seydina Abu Bakar ne ko li may ñaan mooy ànd ak yow ci voyage bii ci gàddaay ba ko yonent salaatu wasalaam nee na am nag bakaa mu jooy suruuran ngir bég kaman fi shiddatil alami mel ni ku nekk ci tar taru metti ku metti lu tar dal ba muy jooy Seydina Abu Bakar di jooy comme ku nekk ci tar-taru metti alors bànneex lay jooy moo tax mu ne wastaghrabat wa taqulu al-bintu ma kuntu adri buka am fi sururihimi mu ne moo tax wastaghrabat mbir mi daal di nekk lu yéeme mu yéemu ci mbir moom mbir mi tumuranke ci kan al bintu doomam ja aïshatu di aïsha di doomi sayyid abu bakar as-siddiq radiyallahu anhu ba mu gisee baayam di jooy wa mu ne moom tekki man de masumaa xam këne mbégte dina jooyloo nit maa kuntu adri bukaan fi sururihim mu ne sayyid abu bakar radiyallahu anhu mu ne moom dafa waajal mu ne moom nag waajaloon na loolu wa qad adda abu bakrin li hijratihi raaxilatayni jazaahu llahu bi ni'ami mu ne wa qad adda te waajaloon na abu bakrin di seydina abu bakrin siddiq radiyallahu taala anhu wa ardaa li hijratihi ngir gàddaayu yonente bi alayhi salaatu wasalaam raaxilatayni ñaari war waay jazaahu llahu dhul ni'ami buur yàlla mi boroom xéewal yàlla na ko fay moom gën jaa fay li seydi abu bakr seydina abu bakr radiyallahu anhuma waaw loolu dak koo mayem déet mu ne ihdahuma qad sharaha al badru ma'dilatan tud'a bi adba haddith amraha wasimi mu ne benn bi nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam da koo jënd bëggul woon ñu may ko ko nangu ko ci mayeel mais da ko na jënd li nga xam ne noonu la koy leen la ko Seydina Abu Bakar jënd woon mu daal di koy jën mu ne géléem googu ñu ngi koy woowee àdd ba gis nañ ne loolu gisoon nañ ne dafa am wuute am na ñu ne xaswa am na yeneen wax mu ne nag ñu ngi koy woowee àdd ba ah mu ne nettali ci mbiru géléem googu te mandargaal ko ndax géléem gu yéeme la léegi kan mu bàyyi Seydina Ali foo mu ne waqad anaaba aliyan kay yurad yarud ila dhawil amaanaati iyaaha bila yatami mu ne nag mu ngi fa bàyyi woon Seydina Ali ibn Abi Taalib moom la chargé woon ngir mu dellool ko li nga xam ne mooy ndénkaane yi ko kuffaaru Quraysh ni malgré seen contradiction bàyyiloon ngir mu delloo leen ko ci loo xam ne amul genn bu wàññee ku wàññeeku moom Seydina Ali ibn Abi Taalib mu fanaan foofu waaye ñoom moo taxit waa est-ce que lañu bëggoon am na mu ne déedéet saaru wa qad baana haqqan xulfu xulfu dannihimi mumaathilil qus'i fi al-huzni wan-nadami mu ne gis nga yeneen ñoom lañ bëggoon amu ko amuñu ko ñooñ ñëwee taxaw ca bunt ba ci la leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam romb dem mu leer leen seenu ñàkk li nga xam ne moom lañ yaakaaroon njortu jañ amoon amut ñu mujj rëccu mel ni al-Kusa'i di a ah, Amir ibn al-Harith moom dañ koy alkusan yi dañ koy arab yi dañ koy joxe ci misaal di ko joxe exemple ak ci kii koo xamante ni dafa nekk ci njàqare koo xam ne dafa perte pertange total ci lim doon def perte gis nga rëccu gu mag googu ak désespoir détresse bu mag gi muy nekke arab yi dañuy ku mel noonu dañ naan comme al-Kusa'i di Amir ibn al-Harith moo tax mu ne moomaa ci lii ñoom kay comme al-Kusa'i bal ñoo ko raw sax fil huzni ci njàqare ba la ñu bëggee amul wan ak rëccu mu ne way laaj leen ñoom wasalhum wayla shamlin xaa'ibiin idaa darrat turaabal muqaffi fi ru'uusihim mu ne dangaa bëgg xam ndax perte gi ma la wax laaj leen ñoom ko faaru Quraysh yi ci seen bopp wasalhum laaj leen wayla shamlin woonaa toskare am mbooloo boo xamante ne xaa'ibiina dañoo perte lañu ñu bëggoon amuñu ci dara yàlla sooyal seeni seeni plan tasaare shattata amrahum daal di tasaare seen mbooloo moomu ñu nekk ñoo xam ne ñu perte lañu laaj leen ba nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi nga xam ne mooy al-Muqaffi nga xam ne yonent yépp moo ñëw tëj leen ba muy sotti zarra turaaba di sotti suuf féeru ausihim yi ca seen bopp ya waa ba koy def lu mu doon tari mu ne yaasiinu yaqra'u yaasiinan fa jaa'a lahu wiqaayatun lam yanal man kaana fil ujumi mu ne ba sotti suuf seen bopp ya mu tari yaasiin di yaasiin wal qur'aanil hakiim comme niñ ko gisoon yaasiinu yaasiin yaqra'u moom la doon tari yaasiinan di tari mu ngay tari yaasiin fa jaa lahu tari googu mu ko doon tari yaasiin diggale ko wiqaaya protection boo xam ne lam yanal man kaana fil ujubi ku nekk ci forteresse bu bien fortifié nga xam ne am ay garde koo xam ne dafa bari ay garab fii nag ñu ci jublu xam nga al ujum mooy màndi fi gaynde yi nekk am day bari ay garab buisson ay garab yi nga xam dañuy takkaloo al ajmal mais fii mu ngi ci mu ngi ci jublu forteresse boo xam ne ku nekk foofu ni ngay naqaree jote mu ne waaye gaay mu ne moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam Yaasin bi mu doon jàng amee na ci jote na ci protection boo xam ne ku nekk ci forteresse bien fortifiée sax amul protection bu mel noonu ba léegi Seydou El Hadj Malick radiyallahu wax naa la ne lu gudd la fii moo tax am na yu ñu tëb léegi bi gàddaay googu amee yonent bi aleyhi salaatu wasalaam waa Makka ñàkk nañu ñëw nañu génn na ba sotti ci seen bopp yu suuf. waa ban jour la génn mu ne fii yawmil ithnayni qad kaana al-khuruuju kamaa kaana ad-duxuulu wal-istinbaa'u fiihi numi aama ath-thalaathati wal-khamsiina baana biman fadaa bihi nafsahu fil-ghaari dhil-ghasami mu ne nag boo bëggee xam ban bés la génn Makkatal Mukarrama moom alayhi salaatu wassalaam mu ne fii yawmil ithnayni ci bésu altine qad kaana al ci la génne makkatal mukarrama gaddaa yi loolu waxoon nañ la waxu alxaakim ba waxoon ne lii mooy li gën a siiw ak wax ba ne woon jeudi imaam alxaafiz ibn Hajar ne jeudi la génn Makka dem ci montagne bi euh, non jeudi la génn dem ci montagne bi def fa ñetti fan jeudi vendredi samedi dimanche ca début ca fajar gu dimanche ca fajaru altine mu génn moo tax mu ne génn nag Makka complètement génn ca montagne ba moo tax mu ne kon fee yawmil ithnayni ci bisu altine qad kaana al xuruuj ci la génn moom alayhi salaatu wassalaam kamaa kenn nga xam ne kaana duxuulu ba muy dugg kon mi nga xam ne noonu la duggee fan Madina bi muy dugg Madina tamit bésu Euh, altine la comme niñ ko gise woon mais yooyu yëpp da gis ne amoon na wute waaye mooy li ginoon a siiw wal istinbaa'u fiihi nam yi ne fii nu muy début révélation bi tamit am nañu ne altine la loolu gisoon nañu ko ba nga xamante ne nii ci lañu toll am na boroom xam-xam yoo xam ne loolu lañu wax waa yonent bi alayhi salaatu salaam bi muy gàddaay ñaata at la am mu ne waama thalathati baana bi man fadaa bihi nafsahu fil ghaari dil ghasami mu ne atu salaasa wa xamsiina di ci atu yonent bi alayhi salaatu salaam ci dundam ci la génne daal dem jóge Makka ànd ak ki nga xamante ne moo jaay lépp jaay ba boppam léppam fidaa ko ngir yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu dem seen gorot boobu nga xam ne dil xasami mooy boromu lëndëm këris muy continuer ba ci biir buñ naree wax yëpp day gudd mu ne yabiitu léegi nan lañ faroon nekke mu ne yabiitu indahuma abdul ilahi wa yar amirun lahuma qul min hatal ghanami تأتي الطعام لهم في الغار بنت أبي بكر وقد تعبت في أمر زادهم ذات النطاقين سموها لشق نطاقها لتربط يا طوبى لذي الخدم وابن الأريق وابن الأريقط عبد الله دل على خير الإمام إماما خيرة الأمم وعامر sayyidi siddiqu ardafahu likay yu'inahuma fi nahji wal xadami wal maalu lil gaari abdullahi xaamiluhu asmaa'u qul jaddahaa garrat min al irami wa qiila xamsatu aalaafin wa arba'atun aw sittatun ruwiyat min cindi ba'dihim ni'ma rafiqu laqad sawwa makaana maqi lihi waqad naama tahta saxrati al-'amami waqad adaa kuthbatan lil badri min labanin wa jaalibun dhaaka min raa'in 'alaa ghanami salumma ma'bada dhaata shaati hiina adaafati ar-rasuula bi'aamil jadbi wal izami awsal suraaqata maa laaqaa bi shaydamihi id kaana mustalxiqan bilxayri walkarami hunaaka qad xazina siddiiqu daa walahin min kawnihi bi habiibillaahi diya daa sadami bal sal buraydata warraaci calaa ganamin maadaa ra'aa fi ixtilaabil badri min gudami wa ahlu makkata lawla aljinnu maa calimu ayna ntaxaa daaficu alawzaari wassaqami kasaa zubayrun rasuula allahi saaxibahu illaa qayaahu birakbin aaba min sha'ami Allahu akbar mu ne kon nga ne ko waa naka lañ nekk woon ci grotte ba ba mu génnee mu ne yabiitu indahuma abdul ilahi wa yar'a amirun lahuma qul min hatan ghanami mu ne yabiitu doon na fanaan indahuma ca grotte ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak àndaloon bi Seydina Abu Bakar doon na fanaan ak ñoom radiyallahu anhu abdul ilahi di abdullah ibn abi bakr waa kër Abu Bakar seen jëf mu ne wa yaraa te dina sàmm doon la leen ra sàmmal di leen rattal foo di leen sàmm dandi wa yaraa Aamirun lahuma dis Aamir ibn Fuhayra radiyallahu anhu mi nga xam ne sàmm Seydina Abu Bakar la woon moo fa doon indi doon leen rattal minhatal ghanami soow boo xam ne mu ngi ko doon jële ci gàtt yooyu ci dogu gàtt yooyu di gàttu Abu Bakar yi radiyallahu anhu loolu rek lañ doon jëf waa këram mu ne taate ta'ama lahum fil ghaari bintu abi bakrin wa qad ta'ibat fi amri zaadihimi waa kër abu bakrin du loolu rek lañ jëf de mu ne wa ta taati ta'ama doon na leen indil seen ñam li ñuy lekk di ñu nekkee ci grotte bi binta di doomi abu bakar ju jigéen mooy kan abi bakr muy asma bint abi bakr radiyallahu anhuma te moom kat ta'ibat sonn na nag sayyid sayyidatu asma fii amri zaadihimi ca seen mbiru yóbbal seen provision ba mu doon def ba dagg la nga xam ne mooy dëgër lu waayam yooyu moo tax mu ne zaata nitaqayni moo tax ñu tuddee ko zaata nitaqayni moom lañ ko tuddee ndax dagg gam doon dagg lam doon dëgërloo ca ndiggam li tarbita ngir mu takk ci seen ëmb yooyu mu leen defaroon ngir provision yaa Tuuba waay waay woona woona tegeeg lii dil xidami ki nga xam ne mooy liggéeyal alayhi salaatu wassalaam ñooñu rek la kan moo leen yóbbu kan moo doon seen gid mën a wabnul urayqati oh, abdullahi dalla ala xayril imaami imaaman xiiratal umami seen gid mu ne mu ngi tuddoon ibnul urayqis abdullah mooy ki nga xam ne moo doon tegtal ngën ji imaam yi muy yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon leen tegtal te moom di ibnul urayqis boobu abdullah ibnul urayqis moo doon gën ji ki nga xamante ne moom nag yi nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñooy tegtalaate ci gid yi moom di ibnul urayqis boobu mu ne moo doon tegtal ki gën ci xeet xiiratal umam mais moom mooy xayrul imaam moom ci woppam gid yi ndax mooy moo tax yeneen sayyidatu Aisha ne woon dañoo loué service u xirriitan maahira koo xam ne gid bu muus de ibnu Lurayq waa bi ñu ñëwee bay dem mu ne wa aamirun sayyidi siddi sayyidi siddiqu ardafahu li tayyinahum fi nahji wal xadami mu ne nag bi ñuy dem aamir ibn fuhayra radiyallahu anhu sama sang bi di suñu sang di sayyidina siddiq abu bakr radiyallahu anhu tey sangam moom aamir moo ko supporté ngir mu leen di dimbali ci yoon wi waaye di leen liggéey waa alalam ju mu seydna abu bakar fu mu mu ne wal maalu lil ghaari abdullahi xaamiloo mu ne kantaa alalam abdullahi ibn abu bakar radiyallahu anhu moo ko jëlee ca kër gi ñëw jox ko baayam indil ko ko ci gorot bi waa ba mu ko indee lu xew ginnaaw mu ne asmaa uqul jaddaha gharrat min al irami mu ne kantaa ba mu yóbboo lépp sayyidatu asmaa radiyallahu anha naxe na maam ji di Abu xaasa ci ay xeer yu mu ko doon wan naan ko laalal ba mu ko defee ci ëmb bi na ko laalal suñu bàyyi de bàyyil nañu yiw bu bari ba mu leen wax lu lulul ne da leen a teg ci problème yóbbu alalam alal janem toll woon wax na ko mu ne nag ni'mar rafiqu ay waaye ci yoon wi boo xamoon la fa xaw ni'mar rafiqu ëskay tey bi lépp àndandoo muy as-Siddiq radiyallahu anhu laqad sawaa maasale na makaana maqilihi moom maasale fa nga xam ne moom la alayhi salaatu wassalaam doon sieste waqat naama ba mu ko defee ne ko tëddal comme ni ñu ko gise woon taxta saxrati ca xeer wu rëy woowu ñu gisoon ba ñu génnee mu nelaw ci ci suufu xeer wu mag woowu nga xam ni amami bu rëy la ta matal mu ne waqad ata loolu benn tekk la waqa waaye na ñem waqad ata kusbatan lil badri min labanin wa jalibun zaaka min ra'in ala ghanami bi mu tëddee moom alayhi salaatu wasalaam bi nelaw Seydina Abubakar dem na li tax mu ne la ni'mar rafiqu ës këy bilëb àndandoo moo ko defaral fu mu tëdd di sieste mu dem utali ko loo xam ne moom lay naan mu indil ko kusbatan soo mu tuuti indil ko weer wi di al badr di alayhi wassalaam mu ko jële nag ci ra'in ala ghanami koo xam ne sàmmkat bu doon sàmm ay jur waa lan la yonent yoon wa nu mu demee mu ne boo bëggee xam mu'jizaat ya fa yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne sal umma ma'bada sallaajalum ma'bada zaata shaati xiina adaafati rasuula bi aamil jadbi wal izami mu ne boo bëggee xam mu'jizaat yi xew ci yoon wi sallaajal umma ma'bad di ummu ma'bad alxuzaa'iya radiyallahu anhu boroom gàtt ga ba nga xamante ne ca la ganale yonent bi alayhi salaatu wa salaam atum bekkoor bi ak tar taru sécheresse loolu boo ko laajee di nga fa gis miracle yooyu comme ni ñu ko gise woon wala mu ne ko awsal boo bëggee wala boo nga laaj surakata ma laqa bi shaydanihi id kaana mustalxiqan bil xayri wal karami wala boo bëggee xam la xew ci yoon wi laajal ba léegi ak mu'jizaat yi laajal suraqata ibn malik ibn ju'shum radiyallahu anhu wa ardaah laaj ko moom ci mbiru fasam wa shaydam fasam mu dëgër woowu te nekk ci digg ndawam laaj ko ko ba nga xam ne ci la doon jéem a dab yonent bi alayhi salaatu wasallam ngir jàpp ko indil ko waa Màkka ngir am saa géléem muy jéem a dab dil xayri yonent bi alayhi salaatu wasallam aji boroom nga xam ne moom mooy yiw boroom yiw wal karami doon jéem a dab tamit boroom teraanga di Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu mu ne nag boobu biñ ko bi mu agsee hunaaka qad xasina siddiqu daa walahin min kawnihi bi xabibillahi daa sadami mu ne boobu bi mu gisee suraaqa ci la seydina abu bakrin radiallahu anhu nekk koo moom mi nga xam ne zu daa sadami la ko xëll ci di protéger yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak lenn lu ko dul jege tax mu nekk ci génn njàqare bu tar daa walahin bi mu gisee ne am na kenn ci ñi leen di dab ñi leen di seet ku agsi mu ne boo laajee foofu di xam yoon wa yan mu'jizaat la fa yonent bi alayhi salaatu wassalaam def mu ne bal laajal bal li am ba des mooy laajal keneen ku la wax waxaat yeneen mu'jiza sal Buraydata laajal Buraydata ibn al-Husayb radiyallahu anhu comme la ko gise woon war naa ala ghanami ak beneen boroom gàtt googale di jàmboo boobu yoroon gàtt ga comme ni ñu ko gise woon bi mu nee ko wallaahi masumaa gis ku mel ni yow waaye maa lay ñaan ci yàlla wax ma yaay kenn ne laajal kooku di jàmm boobu yoroon gàttam yi dina la wax lan moo fa xam maadaara a la mu gis jàmm boobu fextilaabil badri min rudani min rudani li nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi rat ci li nga xamante ne mooy euh, gàttam googu nga xamante ne nii dara amu ci woon dara dara dara dara naada amu fa woon waaye mu moom mu daal di koy ratt waaw ratt ko soo mi mujj bari nekk zul xad zul xuda min xuda bi mu mujj bari soow amul woon dara ma ne waaw waa màkk moom comme que dañoo dem sooy nan nan lañ yége ne yonent bi alei salatu ndax ñoom yëg ne nan lañ xamee mu ne waalu makkata lawlal jinnu ma alimu ayna ntaha dafi'ul awzari wassaqami mu ne kantaa waa màkk moom lawlal jinnu bu dul woon jinne yi ma alimu ñoom doonuñu woon xam fan la aynantaxaa fan la jublu daafiul awzaari ki nga xam ne mooy jañ bàkkaar yi ki nga xam ne mooy jañ li nga xam ne mooy bàkkaar yi wa saqami ak ak li nga xam ne mooy problème yeeg euh, feebar yi mu yonent bi alayhi salaatu wassalaam li nga xam ne mooy awzaar bàkkaar lu mu bari bari yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy kiy jañ bàkkaar yi lu mu ñëwee la da la bàkkaar euh, dandu dal fële mu ne laajal kooku hey boo ko laajoon moom nag waa jinne yi ñoo taxoon ñu daal di koy xam ci seen way boobu ñu <coughs> wayoon ñoom jinne yi comme ni nga xamante ne nii noonu lañ ko gisawoon ci jazallahu rabbun naasi xayra jazaihi rafiqayni xalla xaymatay ummi ma'badi même naan yàlla buur yàlla fay gën jaa fay ñaari àndandoo yoo xamante ne nii dañoo wàcc ca xaymaay ñaari xaymaay ndaw sañ naan Ummu Ma'bad waa ci yoon wi laata ñuy dugg Madina nag mu ne kasa Zubayrun rasulallahi saahibahu id laqayaahu bi rakbin aaba min sha'mi mu ne bi muy waaj a agsi madinatul seydina zubayr moom mooy ki nga xam ne moo solal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak àndandoowam bi di seydina abu bakar moo ko jox lu mu sol lool gisoon ne zubayr ak talxa ba nga xam ne ci la daja nekk ci convoi boo xam ne jóge Sham lañ jóge woon ci seen commerce yoo yële ñu doon def ñoom léegi nag muy wax ci côté fii nag dañ koy gàttal vraiment euh, ci côté bi mu agsee madinatul munawwara ñoom nan lañ ko doon xaare moom alayhi salaatu wassalaam mu ne yaxduuna kulla ghadatin aw yaruddahum harru dhahirati ahlu ta'ibil harami taqallabu zaata yawmin lil buyuuti wa qad ra'a an-nabiyya yahuudiyyun ala al-utumi naadaahumu qaa'ilan qad laaha jaddukum qaamu ilayhi siraa'an fi silaahihim laaquuhu fi naxlatin idh zaaga qawluhum alaa udxulaa laa taxaafaa sharra dhil wagami idlaalu sayyidinaa as-siddiiqi arrafahum iyyaahu qul innahu min afdalil amami wa min thamaniyati al-ayyaami jaaba ala tilka al-masaafaati lam yatham wa lam yanami mashaa bi ismati rabbi aw ana xalada al-qubaa aduuman aduuman bilaa dayrin wala tahami hina ishtidaadi ad-duhaa fi hubbi mawlidihi jazmu an-nawaawi bi haadaa ghayra muqtatimi ladaa bani amrin alxaawiina kulla culaa fi daari kulsuumin ajlin hidmin alkarami muhaddisan bayta sacdin saxbahu alculamaa daara alxubaybi maxatta lammati alcanami hunaaka adrakahu laysu alusuudi cali maca aldicaafi wa bacda albadri lam yuqami ba ni muy waxe naan yawmul arobati jallal badru tudrikuhu salaatuha fa ataaha gayra mu'tatimi ladaa bani saaminil aaliina fi miyatin yaa fawzahum indalanu naana waadihimi madaa wa man marra minhum qaa'iluuna lahu alqil asaa talqa xayral amni wal udami walam yazal qaa'ilan mustanzilihi fahi mamuratun zaatu idnin sawwimu tasumi min ajli zaalika qad arxa zimaama lahaa xattaa tanawwaxa baabal masjidil xarami wal badru maa xalla canhaa summa qad wasabat saarat walam tan awal jaxjaaxu lam yaqumi talafatat xalfaha alqaswaa raajiatan waahan wa waahan laha lilmabraki alqadimi talaxlaxat arzamat qaswaa waadiatan jiraanaha innaha fi laqli kashahimi ba fi muy waxe ne qaala almahallu huna inshaa xaaliquna walilyatimay ni kaanat mirbadal hanami wa innahu nazala al-muxtaaru inda abi ayyuuba xaamila raxlil mustafaa al-qadiimi fi asfali daari xallal badru qad talabuu nuzuulahu fawqa ba'dal man'i duu salami ba ni nga xam ne noonu lay jeexe euh, yu gudd la lu gudd la gis nga bunt bi moo tax ñuy soutenir lii ñu wax nii yépp sax duñu ko firi lépp mu ne kon waa madinatul munawwara ala saakine afdalu salaati wassalaam mu ne ñoom de kantaa ñoom nan lañ doon xaare yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne yax duuna dañ doon xëy bu naaj yu tàngee ñu dem kulla ghadatin aw yarut dawum fa la ñuy nekk bu naaj yu génnee fa la ñuy nekk di nekk ba naaj yu tàng jër xarru zahira ba tàngooru lakkaayu eh, jant bi daal di leen delloo ñoom ahla taaibil xarami waa taaba di waa tayba di waa madinatul munawwara nga si xaramul madani Allahu akbar ala saakin afdalu salaatu wassalaam mu ne ñoom nag dañoo taqallabu zaata yawmin lil buyuti benn bés bu ñu def lool di dellu ngir dellu ci seen kër ya ba leen naaj wi lakkee mu ne ra annabiyya yahudiyun ala al otomi ci la ko benn juif bu nekkoon ci seen kaw forteresse ci seen kaw étage yi gis woo leen ne leen qad laaha jaddukumu feeñ nañ agsi na ki nga xam ne mooy seen ki yor seen mbir mu ngeen doon xaar ci la jóg ni mu gën a gaaw fii silahihimi ñu dem dajeeg moom fii naxlatin ci suufu garab ronu garab ga mu toogoon alayhi salaatu wasalaam ñu naan ko duggal dugg leen yéen ñaar bu leen ragal ayub borom ay ku mu mën a nekk waaye ñoom est xamoon nañ kan moo ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ñoom mu ne idlaalu sayyidina siddiqi arrafahum iyaahu qul innahu min afdalil lamami mu ne ñoom nag naruñu ko woon a xam de waaye li nga xamante ne nii mooy keral ba naaj wa ñëwee bay laal yonent mi alayhi salaatu salaam keral bu Seydina as-Siddiq radiyallahu anhu doon ko keral ci la moo leen xamloo kan la waaye waaye Seydina Abu Bakar mii radiyallahu ta'ala anhu bokk na ci gën di àndandoo ku nit mën a àndal ci voyage mooy ki gën ci koo mën a àndal ci voyage ah, ginnaaw gi ñëw na ba wax fi nga xam ne fala wàcc ak ni nga xamante ne nii fa ko Seydina fi mu wàcc ci kër Kulsum ibn Hadmi Hidmin moo tax mu ne ca Bani Amr fara wàcc ca waa Quba ñi nga xam ne ñoo làq kulla ulaa lépp lu jëm ci kaba waaye ñoo ko làq ci ay daraja di saxaaba yooyu radiyallahu anhu ci kër kan mu ne fii daari Kulsuma naj li Hidminil karami kër Kalsuum di Kulsuum ibn al-Hidm radiyallahu anhu di doomi al-Hidm boroom teraanga waaye foofu la doon nekk doon waxtaane nag kër Sa'd ibn Xaysama muhaddisan bu masoon a génn nag alayhi salaatu wasalaam da doon waxtaane bayta Sa'din sahbahu al-ulama daaral Xubayb mahallul lammatil amam mu ngi doon waxtaane kër Sa'd ibn Xaysama comme nañ ko gisoon mu ne foofu la ko dabe ki nga xam ne mooy gaynde gi di Seydina gaynde gu ñuul gi gaynde sibi gi di Seydina Ali ànd ak way euh, néew doole ji euh, ginnaaw bi nag mu wax bés ba mu fa jógee ne yawmal arubati jallal badru tudrikuhu salaatuha fa ataaha ghayra mu'tatimi mu ne bésu àjjuma ci la génne jóge foofu Quba di dem madinatul munawwara ala sakin abdul salaatu wassalaam fa la ko julli daal di daje euh, la ko dade foofu noonu euh, ci waa <coughs> ñoom Itbaan Maalik foofu noonu la ko julli daje ci benn xur mu ne la daa bani saamin way wee tax loru way moo saamin way saalimin muy ca waa bani saalim ibn Amr fii mi atin fekk ñu ngi woon nañ ko gisoon ci xadiis ibn Sa'd bu wér boobu rahmatullahi alayhi yaa fawzahum woonaa seenu texe ñoom ñooñu inda di mu ci seen xur woowalee ah. ñoom nag bi mu fa jógee di dem mu ne bi muy dem nag ba jullee bay dem mu ne mada wëy na wala mar wa man marra minhum ku mu romb ci ñoom rek qaa'iluuna lahu ñu ngi ko naan alqil asaa tegal sa valise say bagage teg ko fii saw yat bateau de pèlerin nag yemal ci ñun talqa xayral amni wal udam boo fi toogee fii ci ñun waaye di nga daj gën jaa protection di nekk ci foo xamante ne kenn kenn ak ñi nga xam ne nag ñoom la al udam ñi gën ñoo mën a jaxasoo di ay nit ñoo xam ne way teraanga waaye buñ ko masee waroon wax loolu danaan walam yasal deñul qaa'ilan di wax moom alayhi salaatu wasalaam mustanzilihi ñi ñiy sàkku ci moom mu wàcc fa ñoom laa naan ko na tanawwaxa naan leen boobu ma'muratun gëléem gi dañ koo jox digal zaata zaatu izni moom boroom digal la is sawwi mus tasumi mooy bàyyi leen ko xallu sabilaha bàyyi leen ko puus leen yoonam rek moom dafa nekk ci li nga xamante ne moom ci ndigal la tasumi bu ko defee mu gaaw ci doxam àgg fa ñu ko digal mu ne looloo tax min ajli dhalika qad arqa zimaama laha hatta tanawwaxa baabal masjidil harami looloo tax yonentu Yàlla saab saab bi mu ci kaw giléem gi dafa bàyyi bàyyi laxaab yi muy lang ngir moom dañ ndax dañ koo digal ci digal la ne jarul ñu koy wommat di ko xëcc di ko puus ba ni nga xamante ni ci la yësee ci buntu jàkkaan ji nga xamante ne mooy jàkka jooju di masjidu rasulillah alayhi salaatu wassalaam bi mu kiiwee nag après mu jógaat comme ni ñu ko gise woon loolu la wax après daal di fay euh, euh, yéemu ci gëléem googu ne moom fil na aqli gis nga ci wàllu comme nit kuy xalaat gëléem googu ndax ni mu muuse te am xam-xam te te te te xam nuñ koy digal ah, loolu foofu ku ko moomoon mu ne xaalal maxallu bañ ko kiiwee dañ ne foofu noonu mu dal nag dafa yonent mi alei satu salaam ba fa gëléem ngay say fii mooy daluwaay bi insha allah bu soobee yàlla xaaliku naa aji bind suñu walil yatimayni kaanat mirbatal hanami mu ne foofu nag ki nga xam ne dafa am ñoo xam ne ñaari jirim ñoo ko moomoon euh, di Sahl ak Suhayl ñoom ñoo ko moomoon te foofu nekkoon foo xam ne dañ faroon weer lan li nga xamante ne mooy gan mooy mirbat alhanami alhanam mooy tamru mooy tàndarma waaye yonent bi aleyhi salaatu salaam foofu ma faw na ne noonu noonu duñ koy tabax fan ne mu ne wa innahu nazala al muxtaaru inda abi ayyuba xaamila raxlil mustafa al qadim mu ne nag mu ngi dal kër Seydina Abu Ayyub al ansaari radiyallahu anhu moom mi nga xamante ni moom moo jëloon li nga xam ne mooy ay bagage am yóbbu ko ba mu nee foofu nag mu ne fii asfali ca suufu at daari ci suufu kër ga la ne woon xalal badru qad tarabu ñoom nag ñu sàkku ci moom nuzulahu ñoom ñu wàcc moom fawqu moom mu yéeg ci kaw bandal man'e ginnaaw gi mu bañee ne leen déedéet du salami euh, moom yonente bi alayhi salaatu wassalaam kon noonu loolu la nekke foofu loolu ngay gis ni loolu moom lañ gis te mooy fii tëj suñu bunt bi walillahi alhamdu wal minna léegi nag bii di ñëw nag ci phase madina insha allah wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin